min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal ishriin ba'dal mi'atayn baabu bayaani fadli sawmil muharrami wa sha'baana wal ashhuril hurum kon ci suñu jotaay bi walillahil hamdu wal minna ñu génn gisoon nañu jeexaloon nañ chapitre deux cent vingt quatre wala baabun fi masaa'ila min as-sawm xadis biñ mu door gis mu doon xadis mille deux cent quarante cinq mu doon waan Aïshata wa ummi salamata radiyallahu anhuma annahuma qaalata kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusbihu junuban min ghayri hulumin thumma yasuum tey ba léegi ñu ngi ci dernier virage nekk ci eh, buntu yu mujj ci kitaabul fadaa'il walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu war a gis chapitre bu bees muy deux cent vingt cinq mu ne baabu buntu bayaani leeral fadli ngëneelu sawbil muharram woor weer wi nga xam ne moom lañ naan muharram mooy tamxarit wa sha'baana ak sha'baan di lan baraxlu wal ashhuril hurum ak sax weer yi nga xam ne ñooy weer yi ñu xormaal al ashurul xurum voilà yooyu loolu moo tax al imaamu daal di indi kon buntu bi ngir leeral ngëneelu weer yoo xam ne woor yoo xam ne lii nag ay wooru naafila lañu voilà ay wooru naafila lañ yoo xam ne nit ki da koy def ngir coobarewu waaw kon mu tàmbalee ko baabu fadli sawmil muharram eh, ngëneelu woor weer wi nga xam ne moom lañ naan muharram mooy premier weer waaw weer wu njëkk ci weeru jullit waaw weer wu njëkk ci weeru jullit ñi mooy loolu waaw mooy weeru tamxarit fay Ah, tam xarit luy xew amut cere jëre <laughs> yi tam xarit yow boo ji tan <laughs> cere yi base wala taalaali wala tay <laughs> bay cere yi muum ak yi nga xam ne yaama ko dina xam ah, muy tax muy muy muharram waaw muy weeru muharram mooy tam xarit premier weer weer wu njëkk wa Sha'ban Sha'ban mooy weer wi nga xam ne moo jiitu Ramadan muy baraxlu am na luñ ci gisoon fàttalekul bunt bi doon wax e, yonent bi alayhi salaatu wa salaam baabu nahyi an taqaddumi Ramadan bi sawmin ba'da nisfi Sha'ban banim jeexe gisoon nañ bunt boobu daldi woon ci taxaw kon Sha'ban nekkul loo xamante ne nii fii mu ne dañ koy dégg naan i mais c'est quoi Sha'ban <laughs> loolu xanaa ñemewuñ koo nekk nag di ko laaj te moo doon chapitre deux cent dix-neuf ci kitaabul fadaa'il bii ñu nekk waaw kon muy barax lu muy weer wi jiitu ramadan gënee li nga xam ne tamit ñoo nekk ci woor ko bu dee foofu nag waxoon na yeneen saa salaam bu leen jiitu ramadaan ci weer benn wala ñaari fan waaye tamit doon na tere lan ne woon ida kaana nisfu sha'ban ah <laughs> ida baqiya nisfu nisfun min sha'ban fala tasuumu ah, hadith al-Ala ibn Abdurrahman mu jël ko ci baay mu jël Seydina Abu Hurayra gisoon nañ ci taxaw te tamit man saama al-yawma alladhi yushakku fiihi faqad asaa abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam hadiis sayyidinaa Abul Yaqazaan sayyidinaa Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhumaa boo delloo foofu li jëmoon ci côté boobu moom waxoon nañ ko waaw est ce que doon dañuy tere Sha'baan kon ah baax naa woor waaye kon mooy bul bul dépasser quinze jours yi ah quinze jours yu njëkk yi ci weer wi wala boo ko dépassé dañ koy tere wala ba mu def ki nga xam ne dafa miinoon di ko woor ndax bu dee ñaari fan yi mu yoneen saa saa ne bu kenn jiitu ramadan ci woor benn wala ñaari fan lu dul koo xam ne daa amoon euh, aada di ko woor kooku garaawul kon xanaa kooku la ñuy waxal kon gëneel gi concerné wul en tout cas bu nisfu Sha'ban wala ñi nga xam dañ ne moom nisfu Sha'ban fan comme waa jumhur nisfu Sha'ban yooyu taxawul parce que hadis bi yoru <laughs> <laughs> <laughs> wala da ngay wax ni Shafi'i yi rahmatullah en tout cas lu bari ci ñoom waaw parce que waa jumhur ñu ne loolu dëgërul ku mel ñoom amul Bayhaqi ci Shafi'i yi ci la ñu ànd ne loolu dëgërul seen xadis boobu euh, ila baqiya nisfun min Sha'ban loolu dara lu dëgërul bu defee xaaj ci Sha'ban bu leen woor loolu moom dëgërul quoi <laughs> moom ñoom imam at-Tahawi al-Hanafi yeeg waaw waaye en tout cas lépp ci Hanafi imam Shafi'i ni ñu bari bokk pas ñëpp ne bu dee quinze jours avant Chaban di jeex dañ koo sit bu dee nag ñaar yi nga xam ne moom mooy benn nag ñaari fan moom yi nga xam ne mooy des koor bi dugg loolu dafa xaram <laughs> di ko wor <laughs> loolu taxawoon nañ ci léegi dellul ci buntu boobee yaa fay insha allah raji'ahu tastafid insha allah léegi kon Chaban duggulit léegi nag mu def wa ashhuril hurum waa lan mooy ashhurul hurum weer yi nga xam ne ñoom la yàlla ormal dañ naan la walillahi alhamdu wal minna borom bi daa tombeel ne tey mooy premier ci weer yooyee yu taqaloo yi parce que dañoo taqaloo yenn yi dañoo taqaloo am boo xam ne taqaloowuñ waaw hein daa am yoo xam ne dañoo taqaloo am yoo xamante ne ni laysa bi taqaloo <laughs> waaw bu dee da ngaa commencé ci njàlbeenu bu dee ne da tàmbali ci at mi mooy muharram mi doon wax bu dee muharram mi ñu doon wax ci nga commencé muy premier weer rajab mooy premier ci weeru ashurul xurum yi sinon yi nga xam ne ñoo taqaloo zul qa'da tey mooy premier zul qa'da mille quatre cent quarante six tombeek mardi waaw mardi premier zul qa'da mille quatre cent ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw tombeek li nga xamante ne ci atum grégorien mardi vingt neuf avril deux mille vingt cinq tey mooy premier Zul Qaada wala Zul Qaada boo ci wax baax na bi ñu tegu mooy Zul Hijja mooy weeru tabaski lii la ñu naan diggu tabaski xaw ma loolu nag waxoon naa la man duma ci aventure parce que euh, weeru wolof yi moom waaw doon naa fi ay aaylu taa yee waxoon naa leen nag li taxoon ma doon ay aaylu mooy du dara waaw mbokk maa ko eh, kii rek moo ko partagé <laughs> waaw di wax weer yi ma gis ko tiim ko di wax waaye moom mokkal li nga xam ne mooy weer wolof yi moom loolu eh, du loo xamante ne nii lu ma man bi ne man mii dama cee nekk xabirum bi saway <laughs> waaw moom na nag bii daa mel ni diggu tabaski lañ koy wax hmm? waaw te pourtant euh, am na moo ko doon xool di ko càmbaraat waaw ah, gaa nañ ma saa nag dangaa deful benn effort quoi <laughs> loolu fan la jafee yi nga xam ne saa yi koy man ah déet c'est que <laughs> euh, damay bañ a euh, nit loo xam daal nga naan xam nga loo xamul saa neel xamoo waaw nisful ilmi daal laa adri xaw ma loolu laa yaakaar xaaral sax ma vérifier ko léegi waaw digg tabaski parce que démb suñu kuréel di gi <laughs> fii ci Europe <laughs> ah, waaw waaw ko Seydi Al Hasan dugalee hafizahullahu <laughs> ci njuufeen yi la bokk fay sa mbokk waaw waaw nee na diggi tabaski kon nag ñu ne diggi diggi tabaski kon <laughs> le mois Dhoul Qi'da diggi tabaski mille quatre cent quarante six débutera le mardi vingt neuf avril mille vingt cinq kon boog li may wax leer na naññ waaw xam naa ci lu leer jazakallahu xayran ya sayyidi al hasan <laughs> ahsanta wallah <laughs> waaw kon mooy eh, diggi tabaski mooy tay la tàmbali mooy ashurul xurum yi tay tay la commencé mooy weer wi di dul qaada weer wi ci tegu di dul xijja euh, te mooy tabaski léegi ba ca tegu di muharram nag mooy tamxarit ñetti weer yooyu dañoo taqaloo waaw mooy rajab moo wéet rajabun fard comme ni ko neen saa sam doon waxe rajabun fard rajab dafa wéet moom taqaloo wala ñeneen ñi nag ñu daal di taqaloo Allahu akbar loolu mooy ashurul xurum dañ koo ormal màggal ko ba boroom bi daf cee tere woon arab yi di xare ci jamono yooyee waaw loolu la mu ngi noonee kon loolu moo tax ñaa ashurul xurum ba pare borom bi da koo ormal tamit def ci ay yoo xamante ne da koo lu bari ndax tedd gu weer tedd moo mu doon wa ne inna iddata shuhuri inda allah itna ashara shahran fi kitabillah yawma xalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum voilà morom bee ñu ko ca suratu tawba mu ne inna iddata shuhur dëgg-dëgg li nga xam ne mooy nattaleeg weer yi fa nombre weer yi fa yàlla isna ashara shahran douze weer la fukk ñaari weer ci nii yàlla bindee loolu la yàlla dogal def ko ci law lawhul mahfuz ne lii mooy li nga xam ne moom la décrété def ko ci kaw suuf te lool mu ngi ko def yawma xalaqa samawati wal ard ba mu bindee asamaan yeeg suuf dogal ne suuf moom douze weer la ñoo fay am minha am na nag ci fukki weer yooyu ak arbaatun li nga xam ne mooy ñeent yoo xam ne xurum moom dañoo nekk loo dañ leen a ñage ndax seenu dayo fa yàlla mu ñage leen lu bari mu tere ko yoo xamante ne nii da ko seddali ak tereem wala sax mu tere ko ci weer woowee ñetti ñeenti weer yooyee waaw akbar tamit ñu man cee def yàlla yu mag yi nekk ci weer yooyu nga xam ne Zul Hijja Euh, aj gi ay umra yi ak nusuk yu rëy yi te yooyu comme que nit ñi lañ doon jóge fu sori léeg-léeg bu ñu xaaree ba muharram ñuy dóor ba ba ba zul xijja ñuy dóor a jóg boo mayul bala ñoo àgg Makka affaire jeex waaw bu ko defee mu dugal ci zul qa'da bi ko jiitu muy weer wi ñu nekk Allahu akbar eh, mu ngi noonee <laughs> eh, dem ba mu xaram li nga xamante ne nii Euh, moom mooy tamxarit bi nga xam ne am na solo lool waaw am na fiihi wallahi min as-solo maa fiihi kon euh, loolu euh, te yeneen saa salaam waxoon naa la moo ko leeral li muy wax ci xutbaam bam defoon moom alayhi salaatu wassalaam daal di woon leeral loole hmm? te ne yooyu weer yooyu ñooy lii quoi waaw mooy yii moo tax euh, euh, civilisation boo dem civilisation boo dem day nekk loo xamante ne nii mooy weer yi juróom ñaar euh, at mi ñaari weer la voilà fukk ñaari weer la wallahu taala alam hmm? ah léegi kon Oh, loolu kon ginnaaw bi nga xamante ne nii loolu leer na léegi nag ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy eh, al al imaam hmm? eh, liñ doon mooy xutbaat kii bi eh, yeneen tubaab yi saa saa bi Abu Bakra radiyallahu anhu Nufay' ibn al-Harith ath-Thaqafi radiyallahu anhu <laughs> daal doon wax ne yeneen saa saa da xutbatu hajjatul wadaa. inna inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma xalaqa allahu samawati wal ard as-sanatu ithna ashara shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'da wa dhul hijja wa muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa sha'ban ngir ñu bañ koo jaawale ñoom arab yi <laughs> ñoom ñu doon jaawale weer yi loolu taxu joo jóg yeneen saa salaam ci hajjatul wadaa mu defoon discours boobu jamono ji wér na ba ñëwaat comme ni nga xam ne noonu la meloon bés ba ko ba boroom bi di bind asamaan ak suuf at mi juróom-ñaari weer la am na ci juróom-ñaari weer yooyu ñeent yoo xamante ne borom bi daf leen a ñage ormal leen lu mag ba pare am yu bari lu moo ci xaraamal ñett yi mutata mutawaliyaat dañoo takkaloo te mooy zul qaada wala zul qaada zul qaada wa zul hijja ak muharram ñett yooyu diggu tabaski tabaski tamxarit wa rajab ak weeru bi nga xam ne mooy rajab eh, rajabu mudar bu waa mudar nag bañ koo baale ñeneen ñi nga xam ne ci arab yi dañ koo soppoon bi nga xam ne moo nekk diggante jumaada ak sha'ban waaw ndax dañ doon tudde leneen rajab lool moo tax yeneen saa salaam def précision bii ngir wan leen ne bu leen ko jaawale de balaa barax loo ñëw am na weer wu ko jiitu muy rajab hmm, wolof yi mii nekk ci kazu rajab bi di ci am euh, laylatul isra yi ah, loolu mooy lépp li wax après waaye sinon wuute daa amoon est-ce que isra euh, guddi googul am wala déet ah, mu ngi noonu ah. voilà léegi kon ginnaaw loolu kon al imam bunt bi kon baax na kon léegi xam nañu ni mu intitulé bunt bi li nga xam ne noonu la ko tuddee ni mu faa demee walillahi alhamdu wal minna léegi imaam andiwul nag ci bunt bi li nga xam ne mooy al aaya ay aaya wala aaya déedéet waaye moo ni fi ñetti xadiis ñetti xadiis yi bu ci njëkk mosoon nañ ko gis waaye gis boobu taxaw teewul ñu man ci taxawaat du ñu taxawaat ci tax taxriij bi ndax defoon nañ ko bañ ko gisee waaye jàngat yi jëm ci wàllu li jëm ci wee woor weeru muharram ah bu boobaa nag loolu dinañ ko def parce que ba ñu koy gis dañ ne woon bu ñu accès ci côté koor gi dinañ wax ci côté boobu insha allahu taala kon al imaamu al xaafidu nawawi rahimahullahu taala mu tàmbalee ko xadis bi nga xam ne mooy xadis mille deux cent quarante six mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam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 woor gi gën ba'da ramadaan ginnaaw wooru ramadaan bi nga xam ne moom la yàlla farataal shahrullahi al mooy woor weeru yàlla wi nga xamante ne nii moom la xormaal Allah wa afdalu s- wa afdalu salaa julli ji gën ba'da al-fariidati jullit farata salaatul layli mooy julli guddi allah mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul xusayni muslimu bnul xajjaaj al qushayriyu an-nisaabuuriyu rahmatullahi alayhi xadis la boo xam ne jiitu woon nañu gis ko xadis mille cent soixante-sept voilà mille hadith 1167 fa lañ ko gisa woon ci chapitre 213 212 baabu fadli qiyaamil layl foofu lañ ko gisa woon ne woon hadith boobu dina ñëwaat 1246 moo nekk nii te bañ koy gis foofee waxoon nañ ne côté koor gi côté julli guddi gi kese lañ eh, lañ traité woon ne côté koor gi comme niñ ko waxoon sànq dinañ ci ñëw bu àggee ci foofu kon nag fii mooy Eh, bërëbam kanta taxrij bi gis nga ne rawahu muslim la imaamul muslim moo ci wéete imaamul buxaari indiwal xadiis bi waaye eh, ashaabu sunan al arbaa daal di woon nañ koy solo na kon al imaamu ahmad eh, ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al jamii hmm? léegi kon loolu taxawoon nañ ci wàllu taxrij bi mooy côté boobu moo tax jarul ñu nekkaat nekk ñoo xamante naa ni dañ ciy tax dañ ci taxawaat hmm? léegi nag euh, kon euh, ginnaaw loolu mu des léegi nag mu des aywa waaw ana lu kaale kon buntu bi ak li nga xam ne mooy buntu hadis euh, bi ak bunt bi nga xamante ne nii hmm? moom lañ nekk baabu bayaani fadli sawmil muharram ñu ne mu ngoog leer na <laughs> buntu bi imaam nee na dañ ci da ciy wane an-Nawawi rahimahullah ngëneelu woor muharram muy tam xarit mais hadith bi mu njëkk a indi yonent bi saa saa lan siyaam li gën koor ba'da ramadan ginnaaw ramadan mooy shahrullahi al-muharram bi askane la ko boppam allah ndax lan màggal ay mbiru weer yi allahu akbar mu ngi noonu te kon di wane ne kon yulli sa dayot coono ci weer ci woor ci woor ci ci muharram loolu daa nekk loo xamante ne nii lu feddale ko la ndax mooy weeru promotion la yow boo jógee ci koor gi day moom nga malum may xoole moom moom si jàpp na ne moom waxoon naal teg ci siis yi waaw teg ci siis léegi képp koo xam ne wax na la Ah, waaw boo kiiwee ne la yey léegi ay ay ajura wa ki nangam ci muharram jéeg wala ci ci tamxarit jéeg nangam ak yooyu yook weer sax avant ajura béeg yooyu bu dee demoo nga toog ngay ah man de li ma ci jaaxal mooy déggoon naa yoneen sasalam wax ne ku wóor <laughs> ku wóor ramadan daal di ciy teg li nga xamante ne mooy juróom benni fan ah kooku yàgg ku wóor at ne yëpp ah man de moo tax daal ba ma ko xasee wóor nag ma jàpp ne wóor naa at ne waaw au minimum mais bañ a def dara moom ci weeru ci góoru naafila loolu moo garaaw mais bay loolu entre parenthèse dama la koon wax ngir <coughs> daal di way sawar minimum nga bañ a bàyyi lépp ndax kat man maa la <laughs> yudrak kullu lam lépp loo xam ne manoo def léppam manoo dab léppam doo bàyyi Euh, euh, euh, li ci ëpp bu dee mën nga ci jot tuuti jot ci tuuti boo taxoon ci kaw loolu laa la ko waxe woon en tant que man ah xam nga ne man je suis pédagogue <laughs> sans flagornerie aucune <laughs> inshallah <laughs> voilà mooy minimum nga def loolu mais quand nit day dépasser foofu léegi yow boo demee ba ci kanam ba miin koor gi mooy xamal ne. weer wii weer la woo xam ne muy weeru tamxarit weer la woo xam ne mooy bi gën bu nit ki di woor ginnaaw ramadan mooy bi gën ndax yeneen tubaab yi ko wax nga <coughs> ne ma ah yow mosoo wax ne kii euh, nu mu tudd Seydina Saabit jëlee Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ah, wa rahimallahu Saabita kene ah non c'est que yonent bi boobu Seydina Anas mu ne yonent saa saam afdalu siyaami ba'da ramadaan sha'ban ñu ne la mais hadis boobu léegi bañ ko waxee lan lañ la wax ah du waxu imaam al-Hafiz Ibn lañ doon lañ doon lañ doon lañ doon toxal <laughs> hein hein du moom lañ doon toxal bam ne ah sauf que saabit ci Seydina Anas mu ne waaye hadis boobu hadis la boo xam ne hadisun da'if voilà hadithun da'if la ne te li koy gëllu boosu sax di wane ne loolu demewul noonu mooy hadith <laughs> bii la doon wax ne di imam muslim solo di wane ne déedéet lool demewul noonu hadith sayna abu hurayra alladhi rawahu muslim afdalu siyami ba'da al muharram waaw kay <laughs> waaw waaw imam at-tirmidhi li wane ne tamit xadiis boobu dara la wérul waaw imaamu Tirmidi dafa solo jële ci Seydina moom lañ la doon wax mooy saabit mooy xadiis boobu moom moo ko solo waaye ci terme yi laa lay indil moom ni mu ko solowee ah ci yoonu Sadaqa ibn Musa mu jële ci Anas mu ne su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayu sawmi afdal ba'da Ramadan qala Sha'ban li ta'zimi Ramadan qaala Tirmidhi hadithun gharib la wa sadaqa indahum laysa bi dhaka al-qawiy waaw waaw imaamu Tirmidhi ne yeneen saa salaam Seydina Saabit dane eh, nii la hadith bi dëgg dëgg ñëwee dane eh, yeneen euh, Seydina Anas ne yeneen saa salaam des koo laaj waa ban koor moo gën ginnaaw Ramadan mu ne Sha'ban baraxlu ndax màggal li nga xam ne mooy Ramadan imaamu Tirmidhi bi nga ko solo mu ne waaye hadith bi hadith la bu tumuraanke boo xam ne wirul mu ne wa sadaqa sadaqa nii indahum fa ñoom mooy sadaqa ibn euh, Muusa mi mu jëlee bi xadis bi jaar te boroom xam-xamu xadis yi laysa bi daakal qawi nekkul ka nga kookee ku dëgër kookee dëgërul ci la imaamul xaafis ne woon nag qultu ma ne nee naa wa yu'aariduhu maa rawaahu muslim min xadis abi hurayra marfuu'an afdalu sawmi ba'da ramadaan sawmul muharram voilà ne lii looy hadis bi day wane ne loolu do loolu demewul noonu hadis boobu wérul de façon ku indi wérul alors mu ngi saxiixu imam muslim mu ngi as-sunanul arba'a naka al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala jamii léegi mu am nag benn laaj boo xam ne mën naa ñëw euh, nit mën na ne waaw euh, dëgg la d'accord naa xadiis bi wér na waxu rasulullah la mana la ëskay alayhi afdalu salatu wassalaam waaw <laughs> waaw af alayhi afdalu salati wassalaam la wax waa léegi sauf que man euh, bu ma seetee jàll nañ ci wàllu koor yi masha allah am na luñ ci wax lu bari avant sax ñuy agsi fii ci Riyad bi mais yonent bi alayhi salaam te xadiis boobu moom la imaamu Nawawi di indi après man kenn yonent saa salaam nekkul woon doon woor ah lam yakun an-nabi saa salaam yasuumu min shahrin akthara min sha'baan waaw fa innahu kaana yasuumu sha'baana kullahu ci benn riwaaya bu imam muslim bu bu muslim bi kaana yasuumu sha'baana illaa qaliila mu dolli ci lool waaw lu tax kon yonent bi alayhi salaatu salaam ni ñu xamal ne muharram moo gën a mooy weer wu gën ci woor ginnaaw ramadan mais lu tax du muharram la ëppoon lu mu doon woor malgré ça alors fi mu ëppoon lu mu doon woor mooy sha'baan ndax sayyidatu Aisha nee na te yaay wax na lu mel noonu radiyallahu anha wa ardaha wa anna wa ja'ala jinaan al-ulama wa ha amin wax na lu mel ni hadith sayyidatu Aisha bi yore saa sa nekk loon doon woor benn weer lu ëpp lu muy woor Sha'ban nekkoon na doon woor Sha'ban lépp nekkoon na doon woor mu leeral lépp boobu lu muy tekki ci riwaaya Imam Muslim bi da leen a boole nekkoon na du woor Sha'ban lu dul lu néew lépp bam des lu néew alors que loolu jëlewuñ ko ci moom muharram dëgg la ci muharram ashura dafa doon woor waaw ndax ngëneel yu rëy li ci nekk comme li ko mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma waxe ci hadiis Seydina Abu euh, al-Buxaari rahimahullah mu ne maa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataharraa siyaama yawmin faddalahu ala ghayrihi illaa haadha al-yawm yawm Aashuuraa waaw waaw wa shahru Ramadaan mu ne masumaa gis man Ibnu Abbaas radiyallahu anhu yeneen saa saam di dàkk di woor woor bés boo xamante ne da koo gënale ci yeneen bés yi lu dul lu raw lu génn bés bii di bésu Ashura ci talool ci Muharram lay xew ginnaaw Ramadan wa shahr moom loolu mooy farata bi kon loolu waa man nag loolu daal mooy sama blaaj daal man daal loolu mooy li nga xamante ne man daal euh, mooma kii daal waaw waaw loolu daal moo ma jaaxal dañ naan la loolu boroom xam-xam yi ko mel ni ñoom al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah indi nañ ci ay tontu waaw ginnaaw bi ñu xamee lii kon lu tax yeneen saa sax ëpp woor wooru naafila feneen fu ëpp fii nga xam ne ne moo gën ci woor ginnaaw Ramadan waaw loolu Hmm? après day ñëw est-ce que waaw mais mooy woor weer wi wala boog li ci ëpp dañ naan la loolu xam nga ne li gën a dëgër mooy woor li ci ëpp la waaw waaw même bu dee ne ku mel la tuy bi dane yawmu ashura la jublu loolu la ci jublu ci weer wi yëpp ndax boobu mooy dëppook waxu ibnu abbas bi mu doon wax sànk ci xadiisu imaamul buxaari yi biñ ci sànk radiyallahu anhuma waaye loolu alxaar yi da ne non non non li feeñ daal mooy weer wi yëpp la waaw mais nag di woor ba woor lépp ah, mais di am mooy woor weer wi yëpp foo ci woor baax na ah, ashura nag mooy muharram tam xarit daal di génn te feddale ko ci mbaax waaw ndax lam waxoon ci hadith sayna Abu Dawud ba sum min al muharram watruk sum min al muharram watruk xam nga sum al hurmi la doon wax sum wax ko ñetti yoon Euh, euh, euh, loolu mooy lii dëgg mooy weer woowu loo ci woor jamono joo ci woor daa baax rawatina ashura ak tasu'a comme ni nga xam ne noonu lañ la la leere léegi nag bu des waaw léegi ñëwaatal fii li nga xamante ne moom lañ doon wax waaw kenee waaw ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu xam lii lépp waaw lan moo tax yonent bi alayhi salaam doon ëppale di woor saabaan wëlliif weer wi nga xam ne moom ci woppam moo ñu xamal ne moom moo ëpp ngëneel ci woor ginnaaw ramadan loolu ku mel ni imaam al nawawi rahimahullah mu ne <laughs> waaw mu ne hadith bi day tegtale ngëneelu woor li nga xamante ne ah ginnaaw Ramadan bi ci gën mooy muharram léegi nag waa léegi lu tax ko defu ko bariwul fii mu bari ko ci Shaabaan Imaam An-Nawawi indi ci ñaari tontu ne amaana la'allahu lam ya'lam fadl al-muharram illa fi aaxir al qabla at min sawm mu ne amaana Yonent bi alayhi salaam bi ko borom bi di wiñ di li nekk woor weer bu gën ginnaaw Ramadan mooy muharram loolu amaane ci feewu dundam ci jeexitalu dundam la ko boroom bi wan fekk nag bi mu koy gis bi mu ko koy wan jàppandiwul woon ci moom mu koy woor li wala muy woor lu bari bokk ci weer woowee wala këne xamoon na ko bu yàgg sax boroom bi xamaloon na ko bu yàgg waaye la'allahu kaana ah, yu'ridu fiihi a'dharun waaw tamna'u min ikthaari sow mi fii ka safarin wa maradin wa ghayrihima mu ne wala sax xamoon na ko yàgg waaye suuf daa am loo xam ne ay gaar-gaar yoo xam ne ay ngant yoo xam ne da tax moom manu ci woon woor lu bari noon comme ni mu doon woore Sha'ban te yooyu mën na nekk ne soit tukki yum doon def ci weer wow wala feebar wala leneen ngant yoo xamante ne nii yu ko manoon a gaaral la moom salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi waaw kadhalika afaada loolu la al imaam an-Nawawi wax nii ci bi muy sarah hadith bi ci euh, li nga xam ne mooy euh, al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj waaw rahmatullahi alayhi maata imaam al hafiz après bi muy ñëw ci euh, sara hadis bi to bi tegu bi imaamu Nawawi indi dañ waxoon ko sànq di wax ci yeneen saa sa nekkuloon doon woor lu ëpp ci lu lu mu woor benn weer lu Shaabaan eh, eh, bi muy indi ci tontu yi ci lii nii yu imaamu Nawawi yi kese la indi daal di ciy noppi bàyyi noonu kon loolu lu ama am solo la kon kon mën nañ nekkoon kon yeneen saa salam ça ne veut pas moom kon ci kaw noonu dañ naan yow bul ne ah yeneen saa salam daal. Euh, bon man la ma gisoon muy def mais dañ naan la li mu doon def ñun wax nañu li nga xam ne nee na moo gën moom amaana nganti ya nga xam ne moo ko doon gaaral ba taxoon doonu ko woon def baril comme ni mu doon barile Shaabaan yow man nga bañ a ñàkk loolu waaw yow man lool man na la bañ a dal te xam nga ne kon wax na la waxam dafa leer waaw ne lii moom li gën afdalu siyaami ba'da ramadaan shahrullahi al léegi te balay laaj yow ku la lu mel noonu looy def dañ ciy tuutil ko wala dañ ciy bari <laughs> te waxoon naa la loolu ñun c'est des questions qu'on se pose bu dee ci affaire lu jëm ci suñu wàllu yàlla laaj ci wàllu diine waaye bu dee suñu wàllu alaaxira suñu wàllu àddina bopp bu yemb kenn duñu tontul ñooy tontul suñu bopp te tontu bi duñ fi nekk sax di di di chercher midi à quatorze heures non dañu koy exécuter dañu koy jëf waaw léeg-léeg sax di wane nag ci biir dina jëfuñu ko waaw. ngir nit ñi bañ ñoo topp ndax xam nañ ne ah am nañ luñ dajale mooy képp koo xamante ne moom la doon wax weeru promotion yi wala weeru solde yi wala yi nga xamante ne nii attractivité dëkk bi comme ni nga gis Europe ville bu nekk fexe na am bés boo xamante ne ci at mi boo xam ne seen fête lay doon def ko ay bés waa ñu def ko ci ay trois jours ay week-end wala yoo xamante ne nii jours yu ñu xam la. nga xam ne réew mi yëpp comme France bi yëpp dañuy xam ne bés bii moom bés waa la euh, euh, euh, fête des par exemple. <laughs> ñu xam ne foofu moom mooy doo gis beneen seet presque feneen ñépp bi mën a jóge fu nekk di ñëw loolu yow commerçant yi nga xamante ne ñoo nekk en centre ville ak lieu yi nga xam ne fa la touristes yi ñëw rien au monde rien rien laa wax ci monde bi jarul leen jarul leen ñu ñuy placer jour boobu vacance léegi ko laa ilaaha illallaah vacance fan foofu fa ñuy defe la ñuy defe plus de chiffres que ailleurs mooy lii rek mooy mel ni yeneen saa dañuy wax ne fi ngeen mën a amee plus de chiffres selon <laughs> ñuy wax ci chiffre d'affaires les auto-entrepreneurs ak les entrepre les entrepreneurs ak les les les les les dirigeants de d'entreprise waaw fi ngeen di ak jaaykatu mango bi nga xam ne moo yor ay ab mbiram walla jaaykatu maire bi nga xam ne taabalam la yor di jaay caaf waaw wala jaaykatu radi bi jaaykatu glace bi waaw. ak foo ko rikoo glace beeg yëpp xam nga ne kooku jamonoy tàngoor tàng jër ñëpp di suffoqué bu ëndee li nga xam ne mooy rikoo glace bi fin pep xale yëpp ay génn ne yaay gi ay wooy bu ñëw na kooku liñ ci am du bàyyi ba jamonoy seddaay bi janvier février gars di kot kot yi ndakaaru di boyali fourneau mu ñëw di jaay foofu kon jamono bi nga xam ne ca ngay gën a chiffre ca ngay gën a doxalee marché bi ca ngay gën a bu dee ñun la kenn ñu ko wax bu ñu ko xamee kenn duñu wax est-ce que koy defam déet <laughs> non ay waaw buñ doon dar sax ba ñëw dinañ ñëw wala ut koo xam ne moo ñu fay nekkal waaw léegi nag bu dee lii nag li nga xam ne moo ñuy jegeñal suñu boroom koor gi nga xam ne boroom bi nee na wa siyaamu lii koor man la ñeex wa ana ajibi maa koy fay waaw ndax am solo gu ko amal mu ne maa ko moom te maa koy fay kay woor maa koy fay man borom bi du ma ko délégué kay waaw kon nag loolu nañu profité waay nañu profité bokk na ci jëf yi gën yu nit ki def ci muharram mooy woor waaw da afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al waaw woor gi gën ginnaaw li nga xam ne mooy woor weeru koor mooy weeru woor weeru yàlla yàlla tafale ko ci boppam comme baytullah nabiyullah naaqatullah boroom de ne lii maa ko moom comme nim naan bi waaw naagaay yàlla gi ngir wone màggaayam <coughs> Allahu wone màggaayu weer woowu te moom mi nga xam nee na sama weer la jëf ya gën bokk ci jëf yi gën yu ñu mën a def ci weer woowu muy woor nee na man maa ko moom te maa koy fay <laughs> waa saa yi loolu lépp nekkul loo xamante ne nii kaayam xiif quelque bëccëg rek tuuf ngërëmu borom bi est-ce que loolu jaru ko wallahi jar na ko waaw wallahi wallahi jar na ko bu dee ne xam nañ bu dee ne bàyyi nañu tayal bu dee ne xam nañ dëgg-dëgg te tayal sori nañu wallahi dinañ xam ne shahru promotion huwa shahrullahi almuharram kon nag yal nañu boroom bi daal di yombalal di ko woor yal nañu borom bi yombal pa woor lépp ah, mooy di woor bari loo ci woor waaw ci shahrullahi almurawatina tasu'a ak ashura nga bari loo koy woor waaw ah, loolu nañu ci bàyyi xel te ko sàggane wallahu taala alam hadis boobu nag kii loolu wax mu ngi ñëw mooy hadis sayna Abu Dawud bi moom la kii mujjee indi mooy mooy ñetteelu hadis bu mujj ci suñu buntu bi sum min al uh, hurumi watruk sum min al hurumi awee naan sum ah, sum min al hurumi watruk sum min al hurumi watruk voilà loolu la booy wane que ne du da woor lépp mais da nga woor di bàyyi di woor di bàyyi mais na nekk li nga ciy woor ëpp li nga ciy dog <laughs> waaye boo manul loolu it daa ah, may <laughs> mais amal loo ci woor <coughs> bul wéetal muharram jeex te wooroo ci dara waaw bu dee jàppandi la bu jàppandiwul ah xanaa nga yem ca la nga waxoon rek mais woor naa six heures te chamban te kori <laughs> weeru kori woor nañ ci juróom benn fan moom te yoneen saa na ku ko ci sawaal yaa ko woor at mi raw raw ramadaan ak lool ñooyam ah xanaa nga jàpp ci lool waaye daal lii moom mooy li gën wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu dañuy yem nii ci jotaay bii di yow jël xadis bi nga xam ne moom lañ la doon wax léegi mooy xadis sayyidatuna wa ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-ula